qaala alaa u'allimuka kalimaatin 'allamaniihinna rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam law kaana 'alayka mithlu jabali siirin daynan addaahu llaahu 'anka qul allaahumma kfinii bihalaalika 'an haraamika qul allahumma akfinii bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaak rawaahu tirmidii rahimahu allahu taala wa qaala hadiisun hasan kon alimaamu alxaafidu nawawi rahimahu allah mu ñëwaat ñun fi ñu yewoon ci baabu fadli du'aa di chapitre deux cent cinquante suñu jotaay bi ñu génn xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille quatre cent quatre-vingt-cinq mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu allahumma inni a'uudhu bika minal juu' fa innahu bi'sa ad-dajii' wa lillaahil hamdu wal minna tey comme niñ ko waxoon ñu war a gis xadisu abu turab amiru almuminin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa ardah mooy hadis 1486 mu ne waana aliyin mu ngi jële ci saydina mawlana ali bin abi talibin radiyallahu anhu anna mukataban koo xam ne dafa bindu mooy jaam la boo xam ne dafa bëgg racheter son freedom dafa bëgg racheter li nga xam ne mooy sa liberté jëndu ba ñu dal di koy libérer nga xam ne day ñëw sang bi wax ak ki ko moom waxtaan ak moom ngir bu joxee nangam comme ñu ne ah boo joxee cinq millions francs CFA di nga libre par waaw mu la. échelonel kon ne ko ci kii nga koy fay jamono ju nekk nga am loo joxe sang bi lañ naan almukaatibu ki nga xam ne moom moo ko defal sang euh, jaamam kam ko defal nag lañ naan almukaatabu mooy mooy kooku nag mooy jaam bi ka ko kañ koy defal mooy almukaatabu kooku nag moom la ne in anna mukaataban kenn ki nga xamante ne dafa bindu ngir euh, libre benn waay benn jaam jaahu moo ko dikkal waaw moom Seydina Ali radiyallahu anhu fa fekk moo doon xalifa radiyallahu anhu mu ne ko inni man kat ajaztu damaa lot an kitaabati ci mbindu gi ma bind sama sang ngir bu ma àggee fenn libre jox joxe alal daal libre loolu de new naa nag lottu naa ci mënatuma manatuma de waaw mu ngi ci yoon wi <laughs> mooy mu ngi doon jéem mais nag da koo manut léegi da koo manatut mu ne ko manatuma waaw lii daal moo ma dal waaw léegi nag fa a'inni ah ya amiral mu'minin comme niñ koy gise ci yenn riwaay imam ahmad bi rahimahullah ah kon nag maa ngi ñëw di sàkku ci yow nga dimbali ma ba ma mën a honorer loolee bu ko defee ma daal di liibu qaala sayna ali ne ko alaa uallimuka kalimatin ndax duma la xamal ay kàddu yoo xam ne allamani hinna ki ma leen xamal mooy rasulullahi mooma ko mooma leen jàngal ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam law kaana alayka bu newoon sa kaw mislu jabali siirin lu toll ni jabal montagne boobu ñu naan siir turu montagne la boo xam ne waa toy di mbokk Seydina Adi ibn Hatim at-Ta'i radiyallahu anhu seen gox bala ne woon fañ dëkke woon ngandum montagne comme ñu ne woon fii Grenoble montagne du Beldon bi wala euh, Kilimanjaro wala euh, nangam ak nangam mooy turu montagne la boo xam ne bu ñu xam la foofule fat waa Tay dëkke woon ca bilaadul arabi mu ne ko boo amoon lu tol noonu ci bor day ci bor addaahu an borom bi dina la ko fayal waaw léegi xul mu ne ko léegi waxal lii la lii la ma yoneen saa saam xamal kàddu yoo xam ne bu ma amoon lu toll ni montagne te montagne dafa rëy xam nga ni mu rëyee <laughs> ni mu rëyee loolu tekkiwul ne waa léegi sur bu ma amee bu dee montagne bu damaa am ci bor lu ëpp montagne boobu nag ñu ne la non loolu ngir bariwaay la wax ji ngir bari mooy nu sa bor yi mën a toll ba toll ni montagne ndax yiñ doon gis ci biti daanaka foofu moo fa ëppoon waaw boo demee Arabie Saoudite nga gis dëkku montagne la foofu arab yi dañoo xamoon tam mooy yi gën a yu nit yoo xam ne yu yu yu nekk ci kaw nu bi noonu waaw xanaa léegi la gaa yi tabax mais yooyu mu ne ko bu say bàkkaar bu say bor toloon noonu kàddu yi boo ko waxee borom bi tabaaraka wa dina la ko fayal mu na ko waxal allahumma yee saa boroom ikfini yal nag ma doyloo bi xalaalika di ko jaare ki li nga xam ne moom nga daganal sayu dagan defal mu doy ma xaraamika wëllifu xaraam yi yi nga xam ne yaa leen xaraamal ndax boroom bi moo bind lu ko soob ca lamus bind daal di tànn li lii moo dagan ne lii daganut wa rabbuka yaxluqu ma yasha wa yaxtaar sa borom mooy bind lu ko soob di tànn lu ko soob waaw sàngara am nay jamono xaraamul woon waaw ba Uhud bi nit ñi def Uhud bokk na ca eh, eh, provision ya ñenn ñi yóbbaale woon yenn saxaaba yi sàngara moo tax ñenn ñi faatu nañu ca fiir ya naanoon nañu sàngara waaye kenn du leen ŋàññ ndax boobu xaraamaluñ ko woon waaye borom bee dogal lu ko soob après mu daal di koy xaraamal waaw kon nag yàlla nag ma def nga samay mbir sa yu dagan yi fegal ma lépp loo xamante ne lu ma euh, taxawal ma matal ma lépp aajo bu ma am lépp na ko na jaare ci lu dagan sa yu dagan yi yàlla na ma ko taxawal mu wëllif yu xaraam yi ba du ma ko gis du ma ko faale am waccoo ma koy gënal yu xaraam yi wa aghnini te yàlla nag ma koomal bi fadlika ci sa ngëneel gu yaatu gi am man si waat ba man dootuma gëlbatiku ah ku wuteeg yow yal nag ma woomal ci sa ngëneel ba boo soxlaatul ma keneen ku dut yow bi waaw mu ne xadiis bi rawahu soloona ko al tirmidi abu isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi rahmatullah alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy yes ga moom dong ko solo wax nañ la ko sàngal imaamu Ahmad képp mooy ki jiitu woon indi ko ci Musnad Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa arda al-imam Abu Dawud imam Abu Dawud at-Tirmidhi rahimahullah mu kondi abwaabu da'awaati an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun mu ne haddasanaa Abdullah ibn Abdirrahman mu ne nekk na suñu sëriñ Abdullah ibn Abdirrahman di Abdullah ibn Abdirrahman ibn al-Fadl ibn Bahram ibn Abdus-Samad Abu Muhammad ad-Daarimi at-Tamimi as-Samarqandi al-Haafiz kii mooy al-Imaam ad-Daarimi woon naa la sëriñ la ci imaamu Muslim waaye sëriñ la ci al-Imaam Abu Iisa at-Tirmidhi gane àddina 181 génn àddina la 255 mu ne woon ku ku ku yéeme waaw ah, moo tax imaam Ahmad rahimahullah <laughs> Ishaq ibn Dawud as-Samarqandi dane benn sama jegeñaale dafa jógee dëkk bañ naan Shaas après bu ne man de dëkkal naa Ahmad ibn Hanbal ma nekk nag di ko fa ja'altu asifu lahu Abal Munzir ma ñëw imaam Ahmad men di ko melal Abal Munzir tellement ni mu yéemee wa ja'altu ma nekk am daxuhu di ko tagg imaam Ahmad ne fa qaala mu ne la aarifu hada ne kooku xaw ma ko faqad taalat ndax gudd na ghaybatu ikhwanina anna waaw suñu mbokk yi fàddu guñ ñu fàddu dafa yàgg waaw walakin ayna anta an Abdillah ibn Abd Abdillah ibn Abdirrahman alayka bi zaaka sayyid alayka bi zaaka sayyid Allah <laughs> mu ne ko waaye comme que Samarkand nga jóge waa yow lan ngay jëndi nan nga defat ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Abdurrahman mooy ad-Daarimi nan nga def moom maa ngi lay dénk man Ahmad ibn Hanbal bi zaaka sayyid te sang boo bële alayka maa ngi la koy waxaat di la ko baamul maa ngi lay dénk sang boo bële di ad-Daarimi jàppal ci moom te téye ci moom <laughs> moo tax joom si Abdallah ibn Ahmad ibn Hanbal nee na sa baay nee na <laughs> kaana siqatan wa ziyaada wa asna alayhi xayra moo mujjee gaanu imaam Ahmad voilà gis nga nee nañ la moom al imaamu ad rahimahullah mu ngi génn àddina deux cent cinquante cinq ah kon moo njëkk a génn àddina imaamu Ahmad moo mujjee génn àddina waaye teewul mu ne kaana nekkoon na kii ay mooy nekk na waaw koo xamante ne ku dëgër la waaye weesu na dëgër kese <laughs> yokku na ci kaw dëgër Allahu akbar maanaam imaam az-Zahabi ne kaana min aw'iyati al-ilmi yajtahidu wa la yuqallid <laughs> mu ne gis nga Daarimi mi <clears throat> mu ne al-Haafiz aalimu Samarqand kii mooy boroom xam-xam bu mag yi mu ne imaam Abu Haatim ci boppam di boroom xam-xamu Samarqand waaw fële ca Uzbek yi foofu côté yooyu la nekk léegi bilaadu Samar siiw siiw na Samarqand Samarqand waaw mu ne abu al imaam abu hatim nee na huwa imaamu ahli zamane kii mooy ilimaanu imaamu waa jamonoom al imaam az-zahabi wax ci taarixul islam mu ne kaana min awiyatil ilm ci ndab yu yaatu xam-xam yi la bokkoon àggoon na darajatul ijtihaad nekkuloon koo xam ne day taqlid di di di di di topp nit ñi noonu kese allahu akbar kon mooy al imaam ad-Daarimi borom musnad bi nga xam ne léeg-léeg ñu tudd ko moom la ko imaam Abu Iisa jële mu ne haddasanaa Abdullah ibn Abdirrahmaan qaala rahimahullah axbaranaa Yahya ibn Hassan moom kon kenn du laaj ndax dëgër naan dëgëru <laughs> qaala mu ne axbaranaa xabaar nañu Yahya ibn Hassan di Yahya ibn Hassan ibn Hayyaan at-Tinnisiyu al-Bakriyu Abu Zakariya al-Basriyu ad-Dimashqiyu al-asl génn gane àddina 144 génn àddina 208 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Abu Muawiya mu nekk ñu nettali mooy Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum Abu Muawiya ad-Darir al-Kufi rahimahullah gane àddina 113 génn àddina 194 nekk ki gën a takk nit ñëpp hadisu al imam al A'mash al-Kufi rahmatullahi alayhima an Abdurrahman ibn Abi Ishaq moom it kenn du laaj Abu Muawiya thiqa voilà waaw kon kii Kanta ki nga xamante ne nag mooy eh, Yahya ibn Hasan wax nañ la ko siqala imam Taqrib at-Tahdhib borom Taqrib at-Tahdhib imam al-Hafiz ibn Hajar wax kon eh, Abu Muawiya an Abdurrahman ibn Ishaq mu jëlee Abdurrahman ibn Ishaq kii nag mooy problème bi moom wirul mooy Abdurrahman ibn Ishaq ibn al-Harith Abu Shayba al-Wasiti rahimahullah ñi ne Kufi la Ansari la eh, génn àddina entre cent trente ak cent quarante moom la borom xam yi dañ ne kii dëgëru na ah. waaw <laughs> wala imam Yahya ibn Ma'in ne laysa bi shay kii moom du dara moom <laughs> waaw mooy <laughs> dëgërul daal imaamul Bukhari nag moom dafa gën a mu ne fii nazar mooy nekk na ci ay mbiram kii lees ci seetan voilà waaw imam Abu Hatim ar-Razi moom ne da'iful hadith munkarul hadith yuktabu hadithuhu wala yuhtaju bihi waaw kii moom ay haditham nu wérul ba pare nekk ay haditham yu ñu bañ la ba pare mais nag dinañ bind ay haditham mais kenn du ci laye waaw imaam Abu Zur'a ar-Razi di Ubaydillah ibn Abdul Karim mi imaam Muslim jëlee woon hadis bi keroog te aqraanam la mooy aqraan mooy ay maas lañ voilà mu ne waa jii moom euh, laysa bi qawi ah dëgërul de waaw <laughs> laysa bi dëgër kon kii mooy problème mu hadis bi moo tax boroom euh, Taqrib at-Tahdhib mu ne kii moom da'if moom kii moom wérul moom waaw moom moom moom euh, laysa laysa bi wér Abdurrahman ibn Ishaq rahimahullah moom da'if la rahimahullahu ta'ala an Sayyaar moo ko jëlee ku naan Sayyaar di Sayyaar Abul Hakam al-Anazi al-Wasiti ñi ne Basri la rahimahullahu ta'ala génn àdduna 122 rahmatullahi alayhi moom nag Sayyaar mi moom an Ali non ba Ali moom 122 jagoral Sayyidina Ali an Abi Wa'il rahimahullah mu jëlee Abu Wa'il di Shaqiq ibn Salama al asadiyu di asadu Xuzayma rahimahullah nga xam ne muxadram la fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu kuufi waaye daal di koy eh, daje moom at mi yonent bi alayhi salaatu gàddaay at boobu la juddu <laughs> kii kii moom moom ñoom ñoom ñoom Abdallah Zubayr saxaaba boobu radiyallahu anhuma ñoom ñoo maase fay génnaat na quatre-vingt-deux mais muxadram la eh, jotewul dund naaj mu ne mu moo tax bañ ko man jamono yeneen saa salaam nekkoon naa ku ku la mooy xale boo xam ne euh, yeewu na waaye masuma koo gis te dégguma ci moom <laughs> an Ali moo jële ci Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalibi amirul mu'minin Abul Hasan wal Husayn Abu Turab borom jaloore yu mag yi bokk ci euh, dara nekk ki njëkk a dugg ci l'islam di cousin yonent bi alayhi salaatu wassalaam nekk ahadul mubashirina bil janna ba pare bokk ci xilaaf xale al xulafaa ar-rashidun mooy ñeentee ñi eh, radiyallahu anhu anna mukataban kene koo xam ne da bindu da bo sangam da ko bindu ngir eh, mu libéré wu jaawu fa qaala inni qad ajaztu an mukatabati fa a'inni qaala alaa u'allimuka kalimatin 'allamanihinna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kana alayka mithlu jabali sirin daynan abdaahu allahu anka qaal qul allahumma akfinii bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak hada hadithun hasanun gharib gis nga fii imam at-Tirmidhi da cee yokk gharib bi loolu nag yàgg nañ ko wax imam an-Nawawi moom ci hasan bi kese la yem voilà waaye hadith bi euh, euh, euh, alxaakim da ne moom it soloo na ko <coughs> mu ne Ali ibn eh, kii eh, eh, imaam Zeynuddin al-Iraaqi sanad bi bu wér la Ali mais en tout cas imaam Suyuuti daal di koy mandargaal xasan waaye mooy càllale bi moom gis nga Abdurrahmaan ibn Isxaaq moom da'if la léegi mu des xoolal imaamu euh, bi nga xam ne mooy imaam Ahmad moom ni mu ko soloowe bon mu jaar tamit ci Abu Muawiya an Abdurrahman ibn Ishaq euh, man Sayyar an Abi Wa'il mu ne ata aliyan radiyallahu anhu rajulun wax nañ la musnadu Ali ibn Abi Talib lekondi mu ne dikka na Seydina Ali rajulan fa qaala ya amiral mu'minin gis nga di wax ne ne boobu moo doon xalifa inni ajaztu radiyallahu anhu an mukatabati fa a'inni fa qaala aliyun radiyallahu anhu ala u'allimuka kalimatin allamanihinna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam law kaana alayka mithlu jabali siirin dananiira gis nga la addaahu Allah an boo amoon lu toll ni montagne boobee di siir ci ay diinaar yu baree bari te diinaar ay pièces or yu cher cher cher la woon borom bi dina la ko fayal qultu waa ji ne balaa akay <laughs> qaala qul allahumma akfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaak voilà nii la ko al imaamu Ahmadu daal di solo we kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne lañu gis euh, ni ko ñaari imaam yi daal di solo we taxrij bi walillahi alhamdu wal minna lee waaye waxoon nañ la te yàgg laa wax que ne ñaan daa am fiqhu du'a mooy ñaan gi ci boppam li muy wax day tax ak ni ni kaddu yi day tax yow nga xam ah lii daa am tamit lu mu laaj Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib xam na ne waa ji radiyallahu anhu waa ji de def nay effort parce que kii du ko wàññeeku tëddul fee xam nga dana ajaltu an mukataba ci an na mukataban waaw koo xamante ne nii daa ñëw bindoo ngir racheter li nga xam ne mooy son li nga xam ne mooy euh, sa liberté waa ne ajastu mooy daa dem defe essayé na kii na jëf na lim man après mu lot waaw kooku toogul laisser ne ya ne ne yàcc na yasar déedéet waaw neewul yàcc na yasar dafa yéem affaire bi dem ba noot ko xam ne ne kii mu ngi ci yoon léegi nag kooku la mooy doo ñaan ba pare toog waaw borom bi yal naa am bag waaw examen boobu ñu naan bac baccalauréat yal naa ko am waaye nag bon comme que ñaan naa man du ma école ah non de toute façon man matières yi ñi ki yëpp dara dul dàng ñaan naa yàlla j'ai confiance Allah le jour de l'examen est que sax jar may dem ñaan naa yàlla te nee na ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ñaan leen ma ma may leen nee ñaan leen ma ma may leen kon nag loolu dañ naan la yaakaar nga ne loolu lool mooy mooy kii booy ñaan doo nekk ci ci kala yoneen saa salam keroog ba muy ñaan euh, badar comme niñ la ko waxoon nu def daa sàppe nit ñi waajal armée yi taxaw di ñaan waaw ñu armée taxaw di xaar muy ñaan voilà mais ñëwuñ def loxoy neen jàpp jàmmaar loolu ñoom awu jëw ba pare di ñaan non non loolu mosoo gis mukk lu mel noonu xew kon il faut ñuy dégg ñaan Seydina Ali radiyallahu anhu gis na ne waa kat mu ngi ci yoon wi waaye nag dafa am nit yoo xam ne loo def effort effort effort na la leer ne say effort dalaa masula may dara boroom bay maye waaw kon nag ñëwal ci buntu bi yàlla nii sa borom mi nga xamante ne loolu nekk picc sa bopp bi moom di dogalam ci maanuteem la fi nekk kon nag ñëwal ci moom nga ñaan ko ngir mu teggi la loolu comme bor yi nga xam ne moo rakiba day rakiba rajul moo war waa ji ba waa ji daal di ëlëmu ba manatul ba li nga xamante ne mooy moom mukaatab bi lii nga xamante ne nii mooy li mu waroon a fay manatu waaw mu ñëw Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al ghalib daal di koy xamal ñaan yi nga xam ne seen gëneel rëy na ndax nee na law kaana alayka mithlu jabali sirin amoon lu toll ni montagne waa toy waaw bu ngand boobu ci det borom bi dina la ko fayal mu wax ko kàddu yi nag allahumma ikfini bi halalika an haramik ay ha borom waaw bi halalik yal na sa dagan li nga def ci àddina bi aw yàlla nag ma ci doyloo ma wëllif sa yi nga xam ne ñooy yu xaraam yi fi ne jeex na waaw waaw an xaraamik wa aghnini bi fadlika amman siwaak waaye yàlla na nga def ma doyloo ci seen jaare ko ci sa ngëneel keneen ku dut yow man borom bi yow kese na nga ma doy say mbir kese na ma doy sa nga xam ne bu ma ci jàppee du ma soxlaal keneen mooy rina nas waaye it nga defal ma ci koom ak li nga xamante ne mooy am am yoo xamante ne nii day tax soxlaaw du ma soxlaal keneen leneen te lu keneen yor dama daa fukkul samay bët li keneen yor fukkul samay bët fukkul samay bët waaw loolu fukkul samay bët te te te te waaw kon ñaan baango allahumma kfini bi halalika an wa aghnini bi fadlika amma siwaak allah waaw <laughs> kon ñaan baa ngi nii nañu ko jàpp ah. ñi koy xame tamit que ne mooy nit yeneen jàngat yuñ ci maanaam mooy bu dee daa nekk ci problème yoo xam ne tëj na boppam moo xam yu àddina ak yu lii yell moo sa loolu lay saxaaba meloon nga ñëw ki nga xam ne sëriñ bi dañ koo mën a yaakaare yenn yi waaw boroom xam-xam bi dañ ko war a mën a yaakaare yenn yi lu mel ni ah nit nekk ci ay difficulté financière ndax moom la waa ji nekk bu doon lu xaraam la Seydina Ali dina ko déedéet lu tax ngay ñëw di ma wax yi déedéet yii kenn du ko def déedéet waaw waaw mu ñëw ah moom itam ñaari possibilité am comme li ñoom al imam al Mubarakfuri rahimahullah di wax mais amaana soit premièrement Seydina Ali malgré moom amirul mu'minin euh, waaja amul woon alal jum ko dimbalee loolu possible la waaw loolu ñun xam nga suñu doomu jamono boo koy wax ñu ne la diw mooy njiitu jullit ñi comme ñu ne mooy le roi <laughs> le président de la république waaye lii lottu na ci dañ naan lool nan la mën a nekk parce que foog nañ ne alal ji suñu alalu bopp la waaw jàpp nañ ne réew mi ñoo ko moom ndax ñoom ni ñuy xalaatee baaxu alors que xam nañ yonent bay saa saa mi jiite woon jullit ñëpp gis nga këram dañ doon toog ñetti cin du fa tàkk waaw ndax ñàkk luñ mën a lu ñu mën a taal lekk ko togg doonuñ koon def léeg-léeg waaw loolu xalaatoo ko léegi parce que ni ñuy xalaate la jàpp nañ ne ma boo kiiwee mbiru nguur gi waxuma la yow liñ lay defal rek nga xam ne sa fonction yooyu li ci kii waaye da ngay dem ba dépasser yooyu ñii nag humul ladina rabbahumul mustafa wa kafa ñii la yonent bi sallallahu alayhi wa mi yàlla tànn daal di yar te képp ku mu yar doy na waaw ñoom nekku ñoon bokku ñoon xaasahum ci gaa yi nga xamante ne ñoom moom li ñuy dundee saa su ne mooy rek fast nguur gi ñu nekk wala yooyu ci la seen lépp dañuy dem sax ba du ñu yem liñ leen jox waaye ñu xaabaabal bay jël yoo xamante ne nii nag lu ëpp la wal iyaadu billah te Seydina Daawud ñoom ñëpp noonu lañ meloon moom buur la woon buur buur nabiyun rasul la woon te yoneen saa salaam nee na kaana yakulu min kas bi yede gis nga li doon lekk nguur gi mu yoroon nekk le roi toogal fi xalifaay yàlla ci kaw suuf nekk roi ci wàllu baatin beeg zahir bi yëpp lim doon dunde nekkuloon mbiru li mu jiiteeg yooyu déedéet loo xam ne moo ko doon fàggoog loxoom waaw doon defar ay mbubu koŋ yi defar ay yu mel noonu ci feer la doon liggéey moom moom tëgg la woon forgeron lam tay am ci loolu du doon dund <laughs> te moo doon le roi waaw ñun suñu roi yi da leen di xamal métier waaw suñu président yi parce daa am fu ñu jaar yàgg nañ ci xëpp position bi <laughs> waaw waaw am nañu carrière am nañu lu mañ mais léeg-léeg sax ba ñu amee diplôme ya boo mayul ma suñoo travailler ci loolu lépp ci wàllu euh, opposition léeg lekk seen seen président ba fi ne ngir calmer wu les wala lii defar leen yenn wala prix ay privilège wala woo leen ci bopp ci nguur gi jox leen ay poste yooyu moom de toute façon ñàkkul lu mu dunde yooyu moom boo mayul métier ma moom ba mu yoree titre métier ba masu koo def wala bu ci exercer ba mu laalee nguur yi la ko bax xamatu ci dara wala boog dañoo suspendre mi dafa suspendre ragul loolu waaw ñun loolu lañ xam waaw waaye ñii soit kon li man a nekk mooy Seydina Ali ibn Abi Talib asadullah al-Ghalibi radiyallahu anhu malgré mooy amirul mu'minin amul woon loo xamante ne nii moom la ko dimbalee benn ñaareel mooy mu nekk loo xamante ne nii léegi nag boo amul loo dimbalee nit ki lan la lan la boroom bi wax dana qawlun ma'ruf wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha ada ca suratul baqara ne qawlun ma'ruf wax ju njekk ba nga xamante ne soi amul li nga xamante ne moom la ko defal mu wax ko wax ku njekk jaar fa aaya ba wax ñoom ñi nga xamante ne ñooy ñi dégg alquran ñooy ñi xam alquran waaw doxe aaya boobee wax ko waxu njëkk ginnaaw bi mu ko laajee li nga xamante ne nii mooy mu dimbali ko waaye amu ko mu doxe aaya qawlun ma'ruf wa maghfira xayrun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim mooy waxu njëkk ak waxu ah nga jéggal ma ko yu noon noonu de moo gën te joxoo waa ji dara loolu moo gën fa yàlla waa ji nga jox ko ba pare lu fi waay nar lekk ngeen ne ko dërëx waaw lu ñu nar a lekk ngeen laara biraa naan ko waaw téeméer bii ba ma defe woon moom laa naroon na dépense waaye ngeen jëlal waaw yow këmax ko ko waa ji for ko sànni ko joxoo ko sax ci loxo bi sànni ko ci suuf muy sëgg ci say ronu tànk di ko jël wal iyaazu billah borom bi ne ma ne ka nga xam ne ba waa ji ñëwee joxu ko waaye wax na ah nga jéggal ma rek waaw loolu de mbir mi de daa yembul rek xam naa beneen yoon borom bi ne looloo ma gënal yow mi jël un million sànni ko waa ba pare di wax waxu ñaaw waaw waaw loolu fa yàlla amoo dara alors que kay am na lu rëy waaw kon soit loolu amu ko mu doxalee ñoom nii wala beneen possibilité mooy am na ko sax waaye da ko orienté ci li nga xam ne moo gine yey ñëw di laajug jaam waaw mooy lan mu daal di ñaan ndimbal sukkandikoo boroom bi nga xamante ne moom lañ naan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka yow dong na'budu la ñuy jaamu wa iyyaka te yow dong boroom bi tabaraka wa taala nasta'in lañuy ñuy sàkku ndimbal waaw ngir mu dem ci moom borom bi wàkkirlu ci xolam ak lépp ngir mu fajal ko ko mu baña a di wàkkirlu aka sukkandiku ci keneen waaw waaw te boo lii nag boo mayul imaam al-Mubaarakfuuri mu ne nag wa yansuru haadha al-wajhu qawluhu waghninii bi fadlika man siwaak mu ne nag lii dëgëral que ni lii la woon nekkul ne Seydina Ali daa amuloon lu mu ko dimbalee de mais da ko orienté ci lu gën waaw moo tax mbir yi dimbali nit du joxe xaalal kese du joxe xaalis xobbet xobbet léeg-léeg nit dina ñëw nga xamal ko loo xamante ne nii en fait solution bi borom bi ci biiram la ko def waaw nga orienté ko ci loolu te joxoo ko looy xobbet xobbet mu dem retrouver loolu loolu moo gën fa moom waaw ci tàng tàng bi nag bu dee xelam yaatuwul man na jàpp ne ah ay nii yaay nii rek lañ mel ko wax mu naan ma ay bi yooyu dama moom loolu daa daa faj dara ku la ko wax bu fajul woon yeneen saasaam dina ne lii kaddu yi képp ku am bor bu tol ni montagne un sur boo ko ñaanee borom bi mu fajal ko hmm? waxoon nañ la yaay Maymuna <laughs> bi euh, yaayu jullit ñi bintul Haaris al-Hilali radiyallahu anha <laughs> dangay contracté ay det rek gars yi naan ko mais yow Maymuna ah suñu yaay Maymuna defal attention Maymuna yow mu ne ah man de ba ma déggee Yonent saa salaam ne képp ku contracté ab bëgg koo fay borom bi dina la ko fayal waaw foofu la ko teg ah waaye ku contracté ab det moom <laughs> bëgg koo luubal waaw mooy façon yooyu waxoon nañ ko fi rek yow lem nit ki ba pare mu lebal la léegi mu lay fayeeku nga mere ko lu tax mu may fayeeku waaw daa manu la xaar ba ma jox ko yow yaa bon te yiis yow ba nga soxlaa ne yow soxlaa yi ngi ñëw bënn seeni ba nga jox leen nga dimbali leen après fay do waree yow nga ñëw di ko fàttali bu mere la lu tax koy ba pare léegi am naa ko sax laa ko dul def ñooñu bokk nañ ci nit ñi yàlla gën a mere waaw te seetaanal waajooj nga seet ay mbiram ndax dina doxam biit la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim borom bi da koy teg ay mbir yoo xamante ne nii du xam sax fu mu jóge te xam na war na koo xam àqu nit ñi mu yor ba pare di tay tay lu naan bu ko joxe ci te nit ñi dimbali ko jamono yoo xamante ne nii ba mu newee ca biir teen ba bëggoon na ku ko ku ko yokk ku ko jox baax gaa jox ko baax mu génn fàtte leen di leen mbëllee ko ñaawal wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi wallahi billah waaw kon loolu garaaw na kon Seydina Ali radiyallahu anhu ci loolu la ko orienté waaw neewul xaaral ma jox la léegi ndax bu ko joxoon mën naa faj looloom mais ñaan lii mu ko jox fajul loolu kese da koo fajal addinaam te képp ku mu ko jàngal ba ñun ñu ngi nii non xoolal Abdullah be bu doon xoolal rek moo tax léeg-léeg ku xamul xamul wallahi humul ulama waaw Ali ibn Abi Talib asadullah al-ghalib bu doon jàngalu ko waa bi mu ñëwee wax ko mu jël xaalis ne ko ñaata la mu ne mu jël ko jox ko waa dem nekk libre mais xamalu ko lii waa ji mais man nga nekk libre am ay boro yeneen yoo xam ne yu la topp la bu boobaa lan lay defaat ñëwaat defaat yooyu ak ñeneen ak ñeneen addinaa mu mu xamal ko lii nga xam ne jusqu'à présent jusqu'à la wax nit ñi dañ koy jàng muy lu yeneen ci bari saa saam jàngare ci nan la ñuy fay bor waaw waaye dangay nekk nag ci yoon wi sabab lu leen waaw te bañ di sukkandikoo yëngu yi sabab lu leen de te lu ngeen sabab lu xam leen ne du looloo leen di may borom bi tabaaraka wa taala mooy maye ginnaaw lépp lu ngeen def ndax moom huwal qaahiru fawqa ibaadihi waaw moo noot mboolem jaamam yi waaw te mooy al mooy ki nga xamante ne nii mooy kiy joxe moom borom bi tabaraka eh, eh, eh, wa taala kon loolu daa nekk loo xam ne lu ama am solo waaw kon ñaan bi am na solo allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwaak waaw kon loolu am na solo wallahu ta'ala a'lam